mu ne amul benn ba jaam boo xam ne dana def bàkkaar daa di dem jàpp rafetal njàpp ma te mooy jàppoo ni alayhi salaatu wasalaam daan jàppoo daa di jug julli ñaari rakka jéggalu yàlla lu dul nga xam ne yàlla dana ko jéggal kon ah bàkkaar gannaaw léeg-léeg mu gaar ab jullit su ko gaaree nag na daal di julli ñaari rakka ginnaaw bu laabee jéggalu suñu borom subhanahu wa taala yàlla jéggal ko xadis boobu abu daawuda wa tirmidi ñoo ko génne al imam al albani wéral ko noonu itam euh, ñaana ngi nii goo xam ne bu amee lu am te doonut la loo gërëm lu mel ne loo doon toppatoo yàlla dogal loolu sottiwut wala ñu not la ci sa mbir la ngay wax mooy qadarullahi wa ma shaa faal qadarullahi da ngay xam le ne ah loolu de dogalu suñu borom la wa ma shaa lépp lu ko soob moom yàlla faala mu daal koy jëf loolu yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale ne ci gëm yàlla te dëgër moo gën moo gënal yàlla te yàlla moom la gën a sopp ki nga xam daa gëm yàlla te néew doole kenn ko ne nag am nga aw yow daa ne na nga xër ci lu lay jëriñ te ngay dimbali ko yàlla te bul nag euh, dund ci ajis mooy loo xam ne mën nga koo def ko noppi yàccaara daa ne bu la dara dalee nag na nga wax lii mooy qadarullahi wa ma shaa faal te bañ a ubbi buntub law naan ah bu nangam amoon day xam naa ne lii day bu fekkoon ne def naa nangam mu sotti déedéet nee na kon mu ne law bu day ubbi buntu seytaane xadis boobu imaam muslim solo na ko noonu li nga xam ne moom la yonent bi jàngale ci bu la nit ne man kat sama soxna daa yeewee ko da nga naan ko barakallahu laka fil maw mawhubi lak wa shakarta alwaahiba wa balaga ashuddahu wa ruziqta birra yàlla na la yàlla defal barke ci kim la may fil mawhubi lak ko kii mu may la yàlla na la ci yàlla sa borom defal barke te itam yàlla na la yàlla xiir nga sant ko te mooy ki la may mu yàlla nga sant ko wa shakartal waahib yàlla na yàlla defal la it xale boobu juddu mu dem ba dëgër ba àgg ci li ñuy wax ak dëgër wa balaga ashudda waaye yàlla na la yàlla wërsëgal itam xale bi man laa topp ndax nit am na doom te doom ja dagg ko nit am na doom doom ja bañ ko nit am na doom doom ja dëdd ko waaye nga ne ko yàlla na la yàlla war sëgale bir raxu ñaan gi ñaan gu am solo la goo xam ne ñu bëree bëri euh, xamuñu ko waxuma la ak di ko wax saa boo la nit waxee ne sama soxna yeewee ko na mu ne yow de yàlla na la yàlla barkeelal wala yàlla na yàlla barkeel ci sa kaw te yàlla na la yàlla fay aw yiw te yàlla na la yàlla war sëgale lu mel ne lii moom mu war sëgale te nag yàlla na la yàlla rëyal sa tiyaaba ñaan gi ci topp mooy ñaan gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jëfandikoo mu doon muslaay mu ci daan euh, ñaanal alxasan ak alxusayn ñu nekkoon ay sëtam du man di ñàkk ñu di ko ñaanal di ko ñaanal ci suba gi nit ki noonu itam saa bu ñu xëyee ni ñu koy ñaanal ci suba gi itam euh, noonu lañ koy ñaanale ci ngoon gi rawatina bu timis gi maasee saa boo xamee ne timis gi maasee na xale bi war nañ koy euh, ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu euh, musal ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan ñaanal alxasan ak alxusayn léeg-léeg ñu jox la xale la ah suñ bi defal ko ñaan waaye ko defee lan nga war a wax ndax da ngay fent sa baati bopp di wax wala da ngaa war a ñaan lii nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan da ngaa war a ñaan lii nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan ndax kat alayhi salaatu wasalaam daanaka wax dëgg yàlla bàyyiwunu ci dara dara dara ngir ñu cay làmbatu lépp jàngale na ko kon uidukuma maa ngi leen di muslul yéen ñaar xasan ak xusayn bu dee benn xale la ñu jox nag mën nga ne ko uiduka bi kalimaatillaahi ci baati yàlla yi nga xam ne at taama dañoo mat sëkk baati yàlla yi waxoon naa ne ñaar la al kalimaatul kawniya muy baat yi nga xam ne ci la yàlla binde ci la la binde ci la ma binde ci la yàlla binde asmaana suuf kun rek lay wax mu daal di sotti wala mu nekk kalimaat yi nga xam ne charia la te mooy lii nu jàng muy alquranul karim lu ci nekk rek du bindee min kulli shaytaanin ci gépp seytaane ndax xam ngeen seytaane euh, noonu doomu aadama la te da ko teela noonu lool wahaama ahaama mooy yi nga xam dañoo am ay tooke lu mel ne jaan yi lu mel ne ndoxteef yi ak yu mel noonu euh, alhawaam ba tey dana firi yi dox ci suuf yëpp yëpp yëpp wa min kulli aynin ak bépp bët boo xam ne bépp bët wa min kulli aynin ak bépp bépp bépp bët boo xam ne dafa nekk lëma euh, laama nga xam ne day mën a wàcc aha te xam ngeen ne xale léeg-léeg seytaane jekk ko mu jekk-jekk rek dikkle euh, di feeñal yoo xam ne daw ko feeñal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di muslu loolu min kulli aynin laama min kulli aynin laama tiyaa bu ju rëy rëy moo ci nekk soo demee li nga koy njëkk a wax mooy la ba'sa tahurun insha allah la ba'sa mooy du dara tahurun luñ lay laabale dong la lii la dal ndax day yëkkati say daraja ak di sippi say bakkaar insha allah boo ci bàyyi ko bakkaar yi nga amoon yëpp day set wicc nga teg ci nekk asalullah al azima rabbal arshil azim ay yashiyaka loolu nag juróom-ñaari yoon nga koy jàng alayhi salaatu wasalaam wax na ci wax ju am solo mu ne bépp jaam boo xam ne ab jullit la seeti ko tawat te ab digam teewut su jàngee ñaan gi juróom-ñaari yoon yàlla dana ko génne moom jëmm joojee dana ko raccal ca tawat joojee asalullah al azima maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi rabbal arshil azim mi nga xam ne mooy borom aras ju màgg ja an yashfiyaka musaafara la loolu bokkul ak dem di ko dugal di ko di di di di xooj ay mbind di ko jox ak di wut ay téere di ko takkal ak yooyu yëpp bokkut ci jàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab jullit day tënku ab jullit day def la yonente bi doon def ab jullit day tënku ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii yonente bi nee na boo ko jàngalee koo xam ne daa tawat nekk ci hôpital wala nekk ci këram nga jàng ko juróom-ñaari yoon sunu borom yàlla su fekkee ne ab digam teewalu ko dana ko yëkkati cee tawat joojee asalullah al azim rabbal arshil azim ay yashiak eh, kon loolu moo doon sunu eh, bindub tey xanaa liñ ciy teg rek mooy loo xam ne moom kenn ku nekk ci noonu war na ko ngànnaayoo mooy su demee ba naagu nag ci ak dundam moom doomu aadama ji tawat naa tawat ba nga xam ne naagu na ci ne wax dëgg yàlla du dundaat kon ñaan gi mu war a ñaan mooy allahuma xfir lii warhamni wa alxiqni bi rafiqil ala yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla yàlla nga ma yërëm yàlla yàlla nga ma yéegal bi rafiqil aala ci àndandoo ya gën a kawe te mooy malaaka ya eh, loolu lu am solo la su ko defee itam baatu laa ilaha illallah nga bàyyi ci xel ci di ko jëfandikoo ndaxte bu jee ci salaam yi insha allahu taala da ngay dem àjjana yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp